léegi mu indi beneen xadis muy xadis bi nga xam ne mooy neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mu ne wa an ibni Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man qara'a harfan min kitaabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi'ashri amsaalihaa laa aqul alif laam miim xarf bal alifun xarf walaamun xarf wa miimun xarf rawaahu tirmidi rahimahu allahu taala wa qaala xadiisun xasan kon al imaamul xaafiz an-nawawi rahimahu allah mu ne wa an ibni mas'uudin xadiis 999 hadis bii bu ñu ko jëlee rek dugg ci mil dama lan junni waaw <laughs> fay ma ne junni la ñuy dugg laa wax ñu ngi ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeenti fukk ak juróom-ñeent hadis numéro <laughs> bu ñu ci génnee rek tabbi nañ ci mil allah <laughs> alf waaw kon mu ne waan ibni Mas'ud mu ngi jële ci Seydina wa mawlaana Abdallah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa annahu qaala mu ne nee na qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam nee na man qara képp ku jàng waaw man qaraa képp koo xam ne jàng nga waaw xarfan ab xaraf ab lettre min kitaabillahi ci téere bi yàlla bi falahu xasana kooku ne dina amub yiw mu ne wal xasanatu te yiw nga nag bi ashri amsaaliha mooy dañ koy fulali ci fukkam benn yiw fukk la lay jox yu mel ni moom yeneen saa saa nag di leeral mbir parce que arab yi mën nañu wax xarf jublu ci lu ëpp leer bu leer kese lay lay lay lay lay mu ne nag moo tax mu ne waxuma nag laa aqulu waxuma alif laam miim xarf waxuma ne alif laam miim mooy mooy araf de déedéet mooy lettre déedéet bal li ma ci jublu mooy du du du du du araf bi nga xam ne moo lay tekki déedéet <laughs> waxuma boobu jubluwuma ci boobu waaw waaw waaye mu leer parce que euh, arab ci arab day tekki lettre bi ñu xam mooy xuruful hijaa yi muy l'alphabet alif ba yooyu dañ leen di wax ay araf waaye day tekki ay sens loo xam ne am sens ak ak ak phrase boo xam ne al jumlatul mufida ak ak kaddu loolu lépp dañ koy wax moo tax nag yoneen saa xam ne lii baat la boo xam ne lafdun mustarak la day am lu bari lu muy lu muy firi kon nag kaay ma leen moo tax mu ne laa aqulu waxuma leen de alif laam miim xarf waxuma leen alif laam miim mooy xaraf de déet bal am ba des alifun mooy man li ma ci jublu mooy hijaa waaw mooy mooy mooy l'alphabet bi alif ba taa waaw saa'un alifun baa'un taa'un boobee laa ci jublu <laughs> waaw mu ne nag kon li may wax mooy alifun bu ma nee alif xarf lool lettre la walaamun xarf laam bi la wa miimun miim xarfun xaraf la mu ne lii laa wax mooy boo jàngee alif laam miim yow am nga fukki lu mu néew néew ah, trente fanweeri yiw waaw loolu mooy li gën néew loolu mooy départ bi ah loolu mooy départ bi tekkiwul ne lool kese nga ciy am <laughs> waaw ak selon waa ji ay xaalam ak fa mu toll ci la mbir yi di fulandoo ak li mu takkook alquran ak la muy yëg ak xuduur tam ci am ak xusoo lim ciy am day fulandeku selon yooyu yëpp waaw ak selon laabam ak selon li nga xamante ne mooy axwaal yi muy toll ak maqaamaat yi muy toll mooy mbir yi day yokk selon loolu mais lii mooy di gën a néew waaw mooy di gën néew dix benn bu nekk mu ne hadis bi rawaahu soloo na ko at-Tirmidhi di al imam at-Tirmidhi Abu Isa rahmatullah alayhi wa qaala mu ne li hadis la la boo xam ne hasanun bu baax la sahihun bu wér hadis bi nag est-ce moom doon ko solo premier laaj dañ naan la hadis bii de ñiñ doon faral di gis kenn solo ko xanaa kenn ko am léeg-léeg ñu tudd ko mooy al imam ad-Daarimi di sëriñam moom nii ak imam Muslim moom it soloo na ko rahmatullahi alayhi ah, ah, léegi al imaamu ah, al imaamu abu isa mu ngi kon di rahimahullah abwaabu fadaa'il al qur'aan an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun man qara'a harfan min al qur'aani maa lahu min al ajr mu ne haddathanaa muhammad ibn bashaar sëriñ waa kutubu sitta ngoog mu ne nettali na suñu sëriñ di Muhammad ibn Bashar ibn Uthman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi Abdullah Abu Bakr al-Basri rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Abu Bakr ibn al-Hanafi mu nekk ñu nettali ma Abu Bakr lu ma ibn al-Hanafi non Abu Bakr ni al-Hanafi Abu Bakr al-Hanafi muy Abdul Kabir la tuddoon ibn Abdil Majid ibn Ubaydillah ibn Sharik ibn Zuhair ibn Sariya al-Basri Abu Bakr al-Hanafi eh, rahimahullahu ta'ala hmm? kon mu ngi noonu qaala mu ne haddathana ad-Dahhak ibn Usman mu ne fi nettal ma ad-Dahhak ibn Usman di ad-Dahhak ibn Usman ibn Abdillah ibn Khalid ibn Hizam al-Qurashi al-Asadi al-Hizami nekkoon surtout ki nga xam ne mooy Khalid eh, eh, ibn Hizam bokk saxaaba bu siiw bi yeneen saa saa ne woon laa tamee maa laysa indak muy Hakim ibn Hizam frère am eh, eh, moo doon eh, la voilà kii Xaalid Xaalid mooy frère u Hakim ñoom Hizam di seen baay Hakim ibn Hizam Xaalid kii Xaalid nag maamam la radiyallahu ta'ala anil jami' an Ayyub ibn Musa mu jël ku naan Ayyub ibn Musa Ayyub ibn Musa ibn Amr ibn Sa'id ibn al-As ibn Su'ayd ibn al-As ibn Umayya voilà kii mooy eh, eh, mbokku ñoom Amr ibn al-As <laughs> eh, mbokku Amr ibn al-As la waaw ibn al-As Sa'id ibn al-As ibn Su'ayd ibn al-As moom frère am Hisham ñu doon <laughs> ne moom la doon ànd ak Seydina ak Ayyaash ibn Abi Rabi'a bi ñuy gàddaa yi moom mii frère kii la ak Amr ibn al-Aas ah mooy Sa'id ibn al-Aas ibn Su'ayd ibn al-Aas ibn Umayya ibn Abdi Shams ibn Abdi Manaf al-Qurashi Abu Musa al-Makki eh, kon mu ngi noonee rahmatullahi alayhi qala mu ne sami'tu Muhammad ibn Ka'b al-Quradi mu ne dégg naa Muhammad ibn Ka'b al-Quradi di Muhammad ibn Ka'b ibn Sulaym moom mii euh, euh, euh, ñu waa la Qurayza la bokkoon waaye baayam lañ jàppoon mu nekkoon ndaw ñu bàyyi ko hmm? waaye moom mii nekkul woon saxaaba ah, fekkewul woon jamono jooju moom mu ngi gën àddina la quarante ci li gën a wér moo tax imaamu Tirmidhi après naan lu mu wax nañ continuer ci mbiru Muhammad ibn Ka'b al-Quradhimi rahimahullah ku dëgër la nag doon def léeg-léeg ay marasil hmm? génn àddina fa nga xam ne mooy ar-Rabaza ah, moom mi dinañ ñëwaat ci ay mbiram léegi li imaamu Tirmidhi do insha allah yaqulu mu ne dégg naa ko mu naan sami'tu Abdallah ibn Mas'ud mu ne dégg na Abdallah ibn Mas'ud wax nañ ko Abdallah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib voilà radiyallahu anhu Abu Abdirrahman al-Kufi radiyallahu anhu mu ne dégg na ko yaqulu mu naan mu ne yaqul qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasana wal hasanatu bi ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf léegi nag imaamu Nawawi euh, at-Tirmidhi rahimahullah mu ne wa yurwa hadha al-hadith min ghayri hadha al-wajh an Ibn Mas'ud mu ne hadith bii soroo nañ ko ci benn wàll bu dul wi jël ko ci Ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa rawahu Abul Ahwas mu ne Abul Ahwas de soroo na ko moom an an Ibn Mas'ud jël ko ci Ibn Mas'ud rafa'ahu ba'duhum mu ne leen ñenn ñi yëkkati nañ ko wa waqafahu ba'du ñenn ñi nag dañ koo yemale ci Ibn Mas'ud waxu Ibn Mas'ud an Ibn Mas'ud mu ne hada hadithun hasanun sahihun gharib min hada al-wajh moom la imaamu Nawawi ne ba mu ko solowee da ne wa qaala hada hadithun hasanun sahih bii nag nusxa yi ñor yokk na ci gharib mu ne lii hadis la bu baax bu wér ba pare nekk bu tumuranke ci wàllu yi mu ne nag sami'tu Qutaybata imaamu al al kii al Abu Isa at-Tirmidhi mu ne dégg naa sama sëriñ bi Qutaybata ibn Sa'id sami'tu Qutaybata ibn Sa'id yaqulu mu naan balaghani jote na ma anna Muhammad na Ka'b al-Qurazi wulida fi hayaati nabi sallallahu alayhi wasallam wa Muhammad ibn Ka'b yukna Aba Hamza mu ne ah Qutayba de man de dégg naa ko mu naan seen sëriñ la ñoom ñoom mu ne eh, eh, eh, mu ne balaghani jote na ma kene Muhammad ibn Ka'b al-Qurazi nii wulida dafa gane àddina fi hayaati nabi ci jamono yonent sallallahu alayhi wasallam mu ne wa Muhammad na Ka'b moom nag dàkkantalam moo doon Aba Hamza waaye wax jii nii mooy de toute façon balaxanii la wax imaam Qutayba doguwu ci waaye dëgërul wax jooju li wér mooy du loolu moo tax al imaam al xaafiz ibn Hajar euh, rahimahullah ne déedéet <laughs> non non kene ci jamono yeneen saa salam dund yeneen saa salam la la judd déet fii moo tax ci tahdibu tahdib mu ne la xaqiqata lahu waaw wa innama alladi wulida fi ahdihi huwa abuhu waaw faqad dakaru annahu kaana min sabi Qurayza mimman lam yahtalim wa lam yanbut fa xallu sabila waaw ak haka zalika al Bukhari fi tarjamati Muhammad intaha voilà mu ne moom ah, al-Hafiz Hajar ci Tahdhib at mu ne la haqiqata lahu mu ne non lii amul lu amul lu koy dëgëral de waaw boo ñëwee ci réalité bi amul lu koy dëggal de wax jooj ko ne ci jamono yeneen saa salam la Muhammad ibn Ka'b al-Qurazi juddu déet waaw mu ne li am ba des mooy juddu jamono yonent a saasaam mooy baayam waaw Kaab al-Qurazi waaw kay mais doom ji Muhammad mukk waaw te baayam ci boppam keroog bi nga xam ne euh, ghazwatu Bani Qurayza bañ jógee Ahzab daal di leen dem yonent saa salaam nar a teg ngànnaay Seydina Jibril ne bu ngeen tegee seen ngànnaay alayhi salaam ñun teguñu mu ne ko fan mu jël mu joxoon ko Banu Qurayza foofee ba loolu xewee foofee hein Kaab na euh, Muhammad ibn Kaab Kaab Kaab ah, Kaab Kaab al-Quradi ci boppam Kaab di bàyyi ji moom gane na woon waaw ba ñuy xool ñi nga xam ne ndax yeneen saa sam keroog na ne képp kuy faat kuy xeexkat ku toll ci fa ci xeexkat nañ leen ko faat waaw ñi ci des ñu bàyyi leen moom mii nag dañoo fekkoon baayam di Kaab al-Quradi yi moom mu nekkoon ki nga xam ne mooy majeurul woon ñu bàyyi ko waaw mu ne lii Imaamul Buxaari tuur na ko bi ñuy def tarjama doom ji ni Muhammad ibn Ka'b al-Quradi te loolu mooy lu dëgg waaw moom nag ci euh, kii la woon euh, allié waa Aws ci la nekkoon mu dëkkoon Medina Kufa la dëkkoon après mu dem dëkk Medina ala saakini afdalu salaatu wassalaam waaw waaw ku nekk imaam Ibn Sa'd ne moom Muhammad ibn Ka'b mi ku wóor la woon waaw ku boroom xam-xam kasiiral xadiis ku bari woon xadiis wari an waaye nekkoon ku sàmm voilà waaw al-Ijli mu ne madaniyun taabi'i madina la dëkkoon taabi'i la taalibe saxaaba yi la thiqatun ku wóor rajulun salihun alimun bil qur'an ku wóor góor gu baax xamoon al-qur'an kanta Awn ibn Abdillah mu ne ma ra'aytu ahadan a'lamu bi ta'wil al-qur'an min mu ne masumaa gis rahmatullahi alayhi ku benn góor bu ko dàqat euh, euh, euh, tafsir al-qur'an di ko taawil kanta al-imam Ibn Hibban mu ne kaana min afaadili ahli al-Madina ilman wa mu ne moo bokkoon na ci ñi nga xam ne waa Medina ki ñi gënoon ci wàllu xam-xam ak dégg fiqh waaw mu ne wa kaana te nekkoon na yaqussu fil masjidi fa saqata alayhi wa ala ashaabihi te nekkoon na nag doon jàngale di nettali bi ay ay nit la koo xam ne tamit ci waa siira imaam la ci imaam la ci wàllu dund yonent bi saa saam as-siyar wal maghazi daan eh, ci jàkka ji la ne woon doon def dar léegi nag mu am benn toit daanu ci seen kaw ak ñamu nekkaloon fa maata huwa wa jama'atun minhum tahta al-hadm waaw ñu gaañu ci suufu wa nga xam ne mooy mbir mi bi mu daanoo seen kaw sanata samana samana ashara loolu la wax eh, anu atem dix-huit ni eh? loolu la wax ci ki nga xam ne mooy Muhammad ibn Ka'b al-Quradi mooy cent dix-huit la ci jublu cent ah, dix-huit dix-huit <laughs> jamono yeneen saa leen géey ñoom Seydina Omar non ah cent dix moo tax moom dañu wute ci ay xam nga am na ñenn ñu ne moom mii eh, kii la génn àddina eh, Rabaza ah am na ñu ne Rabaza la jàkk ji muy wax la waaye en bu ñu waxee jàkk ji mooy yonent jàkkaay yonent saa saa nañ ci jublu buñ ci préciser wul mais am na ñu ne la voilà am ñu ne cent vingt la génn àddina ñii ne cent huit ñii ne cent dix huit moom la wax ji ñu doon wax sànq doon nettali lool la doon wax loolu la dëgëral ñii ne cent dix sept ñii ne cent vingt neuf wallahu taala alam kon mu ngi noonu kon loolu la al imaam at-Tirmidhi nii la ko soloowe léegi kon lii ginnaaw taxriij bi lëkkaaleem ak bunt bi mooy ngëneel bi waaw mooy baabu fadli qiraatil quraan ngëneelu buntu bi wax ngëneelu jàngal quraan yonent bi alayhi salaatu salaam di nga xamal ne gis nga jàngal quraan araf boo ci jàng lu mu néew néew fukk nga ci am wal xasanatu bi ashri amsaaliha yiiw la léppam yiiw la te yiiw bi dañ koy fula di fois dix waaw fois dix te loolu mooy li gën a li borom bi wax comme li wax ci alquran man jaa bil hasana falahu ashru amsalha képp ku fi indi lu baax bi nga am fukk yu mel ni moom waaw waaye nag wax na borom bi digg na lu ëpp lool wallahu yudaa'ifu liman yasha borom bi nag mooy ku la ku ko soob te mooy martaba yi ma la doon wax sànq waaw ki nga xam ne da koo jàng ànd ak njàpp ànd ak teega teewlu gi waaw ak moom selon martaba bi ko yàlla teg martaba boobu lay jàng alquran te martaba boobu noonu lam ca koy fay bokk ki nga xam ne martabaam moo gën a fóoti féete suuf hayya ala nag jàppe ko noonu mu continuer kon wallahu yudaa'ifu liman yasha waaw borom bi nag mooy fulandil képp ku ko soob kon nag ay way way yaa ummata muhammadin sallallahu alayhi wa sallam way way nañ jàpp ci alquran waaw te xadis mel imaamul Bayhaqi soloo na ko boobu dane aqulu bismillah walakin baa'un wa siinun wa miimun wala aqulu alif miim walakin alifun wa laamun wa miimun <laughs> foofu dane yone saa ne waxuma xaraf bi mooy bismillah de non waaye baa'un siinun miimun waaw waana di ko ëppali benn lettre lettre wala mu ne ak alif laam waxuma alif miim kon loolu day wane kon gëneel gu rëy ci jàngal Qur'an waa mais kon ana ana lan moo ñu war a dëddale ci lii lan moo ñu war a dëddale ci li nga xamante ne ci la ñu mën a maximiser suñuy suñuy suñuy mbaax suñuy tuyaaba muy jàng al Qur'an waa di dañ ko fi bàyyi di ko jënd ay ay ay ay journaux yoo xamante ne nii jàng ñu dara lu sax waxuñu la bu liir ngir xam waaye liir ba xam ba pare après nag di di ay ay supplément nangam nangam fii yoo xamante ne yow divertissement la te boo boo ci duggee da lay préoccuper sa xel nit ci ngay nekk di ci waxtaan war cee commentaire fii yoo xam ne mu jëlal la sa temps bi yëpp jaru ko jàngal lii am ci lii yonent bay sa fam wax minimum waaw te nag wax dëgg yàlla képp koo xamante ne nii liir nga ay roma moo xam ñoomin Harry Potter waaw wala ñoomin euh, façon yi am yi gars yi di génne yi roman fiction lu nekk yoo xam ne jàngkat ba koy boobu bu dee terminal nga nekk du sax sa programme waaw kenn ki moom liggéeykat la waaye il il il aime ça quoi waaw les romans policiers nga lire ci lu nekk yor ci sa sa salon boo ñëwee ab bibliothèque roman bépp liir na ko naan best-seller yi nga liir yooyu yëpp te wallahi masoo jàng waxuma alxuraan bi yëpp de waaye naasi ba am mayata wallahi war nga am kersa ci sa bopp yow war nga am kersa ci sa bopp yow moom te nag nekk fi naan manumaa liir rek du nga jàngi liir nga jàngi nan ngay liire lii jaral lool investissement la wallaay képp ko la ne woon am na benn métier boo xamante ne benn kii jëf boo xam ne boo ko defee benn wuu temps yi affaire boobu dafa doxaa benn benn métier la boo xam ne wala benn kii la commerce boo xam ne yow benn boo ci def c'est assuré que di nga am diis te loolu diis yi mooy yow c'est assuré mooy minimum gis nga boo ci defee cent égal fois dix nga def ci dix mu yokkal la boo ci defee un euro dix ngay am dix c'est sûr sa loolu mooy le minimum wallahi bu jaree formation bi nañu ko defi ngir accéder ci affaire boobu waaye nag ngay dégg ay nit toog ah cinq bu nekk fi manumaa lire alxuraan manumaa te te kat am na am na temps def ko lu ko teree jàng instruire wu léegi nga nekk bi gars yi di jàngale alxuraan ak lecture lépp ci ci nen bi nga def ko mu jaral la ko nga investir investissez-vous investissez lii lii la ñuy investir mais kenn du investir ci ay yo mooy mooy jariñu dara lu jëm daal ci wàllu wàllu wàllu wàllu mbaax yée ñu tayyeel ci waaye rëccu la de wallahi sa takunu nadama wallahi dina nekk rëccu ëllëg waaw allahu akbar day nekk rëccu ëllëg waaw wallahi di nga ne yaa xasrata waaw ala ma farratu fi jambillah waaw yaa xasarata waaye woona sama gërëccu waaw ci li nga xam ne moom laa gàttal way ci wàllu yàlla waaw sa wàllu àddina moom toppatoo ko ba mu très ba mu excellence waaye sa wàllu alquran sa digganteeg sa borom zéro amoo ci sax niveau zéro loolu ñaaw na nga ñëw ba nekk bàyyi am ay doom waaw fi ñu tega alquran nga laaj kurus te yow sa doom yi nga dugal ñuy jàng mais mënoon nga def ni ñoom jamono ñuy jàng amoo temps boobu mais yow nga inscrire waaw di jàng ci nen bi xool selon say heure na la ko jaral semaine bu nekk naa jàng deux fois wala benn yoon boo xam ne damay réviser njàngum mag moo gën a gaaw bu ndaw bu gone rek bu la fi kenn na gis nga mag li mu mën a jàpp ndax am nay technique lu muy jàppee. alors que gone gi mokkal kese la man affaire yi de de loola lool lool lool façon waxin kese la dëgg la xale ah bu mokkalee ak mokkalam dafa gaaw man na gën a gaaw te lool sax lu ñuy seetaat la mag ñoo xam ne dañu mais saxaaba yi kañ lañ nekk di jàng xadiis mais ay mag lañu Seydina Abu kañ la dugg ci diine trente-huit ans ndax yeneen saa saa bu même quarante ans la la woote waaw ñoom Seydina Ali ibn Abi Talib ay gone lañ woon dañu amoon deux ans trois ans quatre ans mukk waaw ñoom Salim Mawla Abu amoon cinq mukk ay mag la ñoon ñoom ay mag la ñoon mag moo gën a mën a jàng gone parce que xam nañ technique waaw gone nag moom moom moom day naan waaw dëgg la amul souci mën na gën a capter waaye loolu noonu ab waxin kese la boo seetloo gone yi gone gu doon réviser day fàtte. gone bu dul révisé moom mag ñee yem day fàtte amul nag mag mi am nay soucis mbir yi du toog ma ne man naa toog lu tax du toog da nga foog ne saabay amuñu woon siis a as-Sudaysi rahimahullah wa hafidahullah boobu amul amul am Abdurrahman as-Sudaysi imaamu ma'ali al-imam waaw chefu imam yi en en Saoudia boobu amul amul souci ne ko as-Cheikh Shureym amul souci as-Cheikh Hudayfi rahmatullahi alayhim wa hafidahum waaw. yàlla leen yàlla yàgga wottu ñooñu amuñu souci waaw mais suñu Sénégal gi xufaat yi fi nekk amuñuy souci ñoom ñi mokkal alquran ba pare yor seen métier waaw ñooñu amuñu amuñu souci ñoom amuñu souci te pourtant alquran gee ngi def parce que dañ koy réviser kese waaw ma ne gone dara fii mag moo gën a mën a dàq jàng gone te mag moo gën a mën takk gone gone buy takk bu révisé wul da koy fàtte jëlal sa doom bi yóbbu ko ci daara ji nga seet jàngal ko quelques heures après waxuma la sax trois semaines deux semaines yoo xam ne nga jàngal ko yeneen suuraat te révisé woo li li ngeen jàlloon wallahi da koy fàtte <laughs> wallahi da koy fàtte kon nag yooyu ay façon wax la boo xam ne daa siiw kese waaye amul la xaqiqata laha comme li la xaqiqatu lahu comme l'imam al-hafiz al ibn hajar wax léegi waaw ne wax Qutayba ne ah man de jote na ma ka Muhammad na Ka'b al-Qurazi mu ngi judd ci jamono yeneen saa saa mu ne loolu wax la joo xam ne amul réalité ñun itam dañ naan wax yii siiw na waaye amul réalité wallahi te ku ko weddi jar bu ko expérimenter nga seet mag mu mag mi koy def dañ leen est-ce bëgg na mbir mi wala déet bés bu bëggee jàng mu yitteel ko wallahi xoolal léegi mu tàmbalee ku gone ñu xool gis nga bu ñu defee yitteel moom dafa nan lay def ngir takk nan lay def ngir kii am nay technique naan bon saar bi xam naa ne lii ak lii ñoo xaw a niroo léegi man dinaa xam ne nangam ak loolu gone gi amul loolu gone gi mu nekk noonu di def noonu lu gone xamu ko amul loolu waaw kon nag loolu kenn nax moo wax yu mel noonu moo découragé loo ñenn ñi yoo tax njàng ma ah man nga njàngu mag moom man a njàngu mag dara moo gën a efficace bu dee mag mi bëgg na la muy jàng moo gën a efficace bu xale yow mag alphabet bi wallaahi bu la jariñee dara bu bu bu la jo bu la taxee bu bu la bu la bu la ñoree xuruful hijaa yu yu yu kii xuruful hijaa yu araab yi alphabet mag man nga ko jàngal ci journée mais gone c'est impossible xale bu ma su la jàng nga ñëw di ko jàngal mu tàmbali man mi tàmbali mag mi man naa xam lépp tey alors que gone gi du ko xam ci benn bi déedéet. wala mu nekk un super doué te mën na ko mokkal mais mu ràññeek alors que man mi dawee man loolu lu gën gaaw waaw kon nag loolu bu mu freiné nit ñi wax la siiw waaw waaw jàng ci gone day mel ni lu ñu rëdd ci xeer alors que jàng mag day mel ni kuy rëdd ci ndox loolu daa siiw de <laughs> xam nga siiwul waaw waaye nag réalité am dafa des waaw te li ma la wax mooy képp ku ko weddi na ko jàpp waaw de defal euh, expérimentation bi nga xool naan gone la boo bokkal gone doo ko fàtte ku la ko wax way <laughs> demal gone yi nga xam ne moo ñoo bokkanu alquran révisé wuñ nekk xaafil à l'âge de six ans ñu génne leen foofu un an et demi jàngaatuñu révisé wuñu wala ñu yóbbu seen kër yi ñu nekk di fo di seetaan télé di dem di dem di football ñeneen ñi nga xool te amul kenn kuy toppatoo muy révisé nga seet àlluwam wallahi lim lay fàtte wallahi tuutee koy dese ci alquran ji <laughs> waaw kon nag euh, loolu euh, euh, nañ ko bàyyi xel tamit mooy buñ jàpp rek ne loolu ça veut dire que hein euh, ab qur'aanul yutlaa la loolu du qur'aanul yutlaa de waaw loolu du qur'aanul yutlaa loolu lenn kese la day wane ne day wane lenn bu wanee lenn mooy am solo boobu am solo wuti xam-xam bi ngay nekk ndaw gaaw cee ñor jàng mbir yi bi ngay nekk gone waaw loolu dina la may boo gisee kooku bu màggee day am départ bu baax fekk na yépp jàlloon na ci moom waaw waaye nag bu kenn foog ne eh, eh, loolu daa nekk loo xam ne eh, ab quraanun la yut laa boo xamante ne nii bu ñuy jàngalan ah, waaw loolu noonu nañ ko seetaat bu baax waaw waaw xam nga loolu ab xadiis la bu ñuy tudd mais xadiis boobu daa wérul ndax ci imaam at-Tabarani soloo na ko ci al-Kabir eh, eh, eh, ne Seydina Abu Darda la ci moom la ko jëlee mu ne yeneen saa saam nee na masalu alladhi yata'allamu al-ilma fi sagharihi kan-naqshi 'ala al-hajar wa masalu alladhi yata'allamu al-ilma fi kibarihi kalladhi yaktubu 'ala al-ma' mu ne yeneen saa saam nee na ki nga xam ne mooy jàng xam-xam bi mu nekkee ndaw mu ngi mel ni kii comme sculpteur kii yor benn tabax benn tabax boo xam ne dafa tooy raax. mason bi raax laata muy pare li muy raax ñu nga ñëw ci dara bind ci ne lii maçon tel moo ko bindoon wala nga bind ci ab A wala ab B mu woowe noonu gis nga li muy dëgëre ci miir bi wo mu ne comme noonu la waaye masalu misaalam ki nga xam ne moom day jàng du nekkee mag kooku mu ngi mel ni koo xamante ne day bind ci ndox waaye loolu laa ne la loolu daa dëgërul waaw loolu lu qur'aanu daa xadiisun da'if waaw parce que Marwan ibn Salim ash-Shami bi ci nekk imaamul Bukhari yi dana wérul ak imaam Muslim ak ñoom imaam Abu Hatim waaw rahmatullahi ala al ñoom ñëpp dañ ne euh, euh, euh, kii wéru waaw moo tax loolu noonu wérul ah. waaw loolu moom wérul waaw wallahu taala alam te l'expérience ci boppam mooy li nga xamante ne nii mooy wane ne affaire boobu noonu nekkul loo xamante ne nii laysa bi weex waaw kon nag loolu nañ ci bàyyi xel ko quoi waaw loolu nañu ci bàyyi xel laa wax waaw kon lu ama am solo la ah hadis la boo xam ne wérul waaw wérul waaw kon nag eh, bu kenn di askanale naan yonent bàyyi saa saam nee na <laughs> waaw bari na nag kii eh, eh, boroom xam-xam yi ñu koy wax waaw am na sax ñu koy euh, euh, nettali euh, ay saxaaba waaye lii ma la ci wax moo ci nekk waaw lii moo ci nekk waaw kene lii mooy lii am te ku weddi defal nga xool <laughs> waaw waaw am na ñoo xam ne dañ ne noonu wax jooju ci Seydina al-Hasanul Basri sax la yem waaw ñeneen ñu wax leneen ak leneen ak leneen waaye daal li ma la ci wax mooy lii wa ci am xadis boobu imaamu Tabaraani yi soloo na ko waaye laysa bi wér waaw xadis boobu moom wérul ne jóge na ci yonent bi alayhi salatu wassalam eh, wallahu taala alam hmm? waaw kon nag ah daa nekk moo tax kii di wax ne <laughs> ah, eh, eh, al imam al ibnu Taymiyya doon na ko wax naan kii bi ci minhaju sunna mu ne loolu misaal la boo xam ne bu siiw la waaye bokkul ci wax yonent bi alayhi salaatu salaam waaw loolu lu siiw la ñu ko bokkul ci yonent bi alayhi salaatu salaam wax euh, bokkul li yonent saa salaam loolu bokkul ci li yonent bi alayhi salaatu salaam wax waaw kon nag mu ngi noonee waaw loolu euh, euh, lu ama am solo la loolu lu ama am solo la wallahu ta'ala a'lam